kaana abdullah ibnu omar waa kan mawlaa kan naafi yunkiraani anna rasulallahi sallallahu alayhi wa min al-Ji'irraana te pourtant man mi koy wax xam naa ko man yow mi koy dégg xam nga ko mais est-ce que loolu day tekki ne ñun ñoo xam-xam Seydina Abdullah ibn Umar kallaa summa kallaa summa kallaa mukk ndax am na ñoo xam ne tamit dañoo waru côté boobu dañuy gis ñu ne saxaaba sàngam masala sàngam xamu ko woon moom mu xam ko jàpp ne ah mu commencé di yëkkati mbagg ma ne sa mbagg yooyu damm leen illam tastati faksirhuma damm leen moo gën ci yow parce que loolu janaa ja loolu yow janaa xay kibra wa ta'azzum nga yor di màgg màggu doo dara xamal ne <laughs> Allah ñëlee fil fil kawaakibil jawza ñu nga ca kaw ca as-suraya biddu yu sori la te yow yaa ngi tax sara yaa ngi ca suuf ca kaavia ñoom ñu nga ca kaw a kaw kaw niir yi sax jagewuñ leen la mais loolu mooy wane tam loolu mooy wane matuk matuk doomu aadama matuk nit loolu mooy wane matuk boroom xam-xam moo tax imaamu Maalik ñaata masala lañ ko laaj mu ne xaw ma hein jógewul yaman ñëw naan waa yaman ñoo kii ay masala yaa ngi mu ne xaw mu ne Maalik qul lahum inna Maalikan qaala xamu laa ya'lam xamu ko waaw laa arif xaw ko te loolu waru nekk aw aw aw aw xas wala tuutil wala gis ne wë bu ma nee xaw ma comme ni nga xam ne awaam yépp loolu lañ foog boroom xam-xam bu ñu laaj mu ne xaw ma ñépp jàpp ni ya ndeke saa xamul dara imaam ibnu Wahb rahmatullah alayhi taalibe imaam Maalik boobu nee na moom moom manoon na bind téere bu rëy ci ñaata yoon lañ wax imaam Maalik di ko laaj question mu ne xaw ma xam ko imaam Maalik imaamu imaamu daaril hijrati imaam bi nga xam ne nit ñi dañ doon jóge ci àddina di takk ay gëléem di ko uti di uti xam-xamam di sàkku xam-xamam man huwa imaam Maalik moom la Seydina imaam Ash-Shafi'i ne ida dhukira al-ilmu fa Maalikun an-najm bu ñu tuddee xam-xam Maalik mooy biddiw ba moo féete gaa yi kaw mu ne wala laysa ala tahta adiimi sama kitaabun mithla kitaab mithlu kitaabi Maalik mooy al-Muwatta amul ci suuf ba'da al-Qur'aan yi ginnaaw al-Qur'aan téere bi yàlla bi amul ci suufu asamaan téere bu gën a màgg téere imaamu Maalik bi muy Muwatta laa ilaaha illallaah sëriñu imaam yu mag yi Allah yow yow yow moom qul wala xaraj udkur ma shi'ta wa ma wala xaraj noo ci mbaax moom imaamu Maalik ak xam-xam bu yaatu waaw du yonent du saxaaba waaye loo kooku lañuy laaj taalibe bi naan man man naa bind téere bu rëy ci yoo xam ne dañ ko koo laaj mu ne man xaw ma ko est da koo wàññi dara dama lay laaj rek est que da ko wàññi dara est-ce dafa tax imaam gi mu doon wàññeeku xam nga wàññiwu ko yow léegi dama lay laaj man man mii di wax yow miy déglu ak yow mi nga xam ne yaa ne feefoo foog na yow luñ la laaj danga koo war a tontu ba yaakaar ne ne xaw ma loolu ak gàcce la ba doo ko def jaral na la créer ki def loolu di wax ci diini ji lu mu xamul mooy ki jël safara xëpp ko boppam dugal ci boppam safara moo tax imaamu Maalik rahmatullah naan nit ki buñ ko laajee ci diine masala ci diine na jël safara mu teg ajjana mu teg ndejooram jël safara teg càmmoñam mu xool bu ko ci neex mu dugg waaw mooy bu xamee li ci yàlla wax li ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax mu tontu ci kaw lool mooy tànn na dugg aljana sànni na boppam aljana léegi nag bu dee xamu ci dara muy at muy muy muy muy muy muy muy taxane di aventure wu di jéem a tontu même bu dee ne dafa dafa tato ne ne waaye naa wax lii rek waaye xaaral ma créé benn rapport far mu tombe dëgg kooku mokki wax amul ci waxul ci diini yàlla ji bilaa ilmin ñoo bokk même àtte waaw ñi nga xam ne dañuy wax ci diini yàlla ji bilaa kitaab bilaa ilmin wala kitaabin munir amuñu ci benn téere benn xam-xam bu leer moo tax <laughs> mahlan mahlan lii mooy wane màggaayu Seydina Abdallah Abdallah ibn Umar ak Seydina Naafi' ngandum imaam imaamu Maalik boobu nga xam ne ñoom la imaam Maalik doon wax ñoom la imaam al-Buxaari doon wax na ñoom ñooy càll gina dëgër ci kaw suuf ci àddina bi wërngal kap fi nga mën a am càllale bi gën a wér selon imaamul Buxaari mooy Maalik an Naafi' an ibn Umar an rasulillah sallallahu alayhi imaam Maalik jële ci Naafi jële ci Seydina Abdullah ibn Umar mu jële ci yonent mi alayhi salaatu salaam te xoolal ni ñu leen tegalee noonu imaam Maalik gis nañu fi mu naan xaw ma <coughs> Naafi noonu mooy am na lu leen rëcc lu bari waaw am na lu leen rëcc masala bii da leen rëcc mooy ñoom jàppuñ ne loolu mook sëriñam te pourtant teewul ñu nekk ay biddiwu njolloor waaw ay biddiw yoo xamante ni nii dara jegewuleen waaw mooy boroom xam-xam kon noo man di tollu tollu tollu tollu am na yu lay rëcc moo tax Abdallah ibn Umar radiyallahu anhu laaj nañ ko xamul mu dóor kontaan waaw waaw daldi tagg boppam waaw waaw Seydina Abdallah ibn Umar lu tax ngay tagg sa bopp ndax su ila fii diin an diinillahi maa laa ya'lam fa qaala laa laa a'lam Allah lillahi durru abi Abdirrahman su'ila fi diinillahi maa lam ya'lam fa qaala laa a'lam Allah aw maa laa ya'rif fa qaala laa a'rif ha dañ ko laaj xamul ñun kum ci doonoon ngay wàcc sa bopp saa yi wala naxasaalu doo ñëw ne xaw ma façon nga ñëw di njuuy laaj bi di tontu leneen <laughs> yooyu yëpp ay tactique la yoo xam ne tactique caaxaankat la xamoo neen xaw ma ah allahu taala ala waaye masala boobu moom xaw ma ci aw ma dara lu ma ci mën a wax waaw xam naa ku gis euh, sëriñ diw boo demee ci moom amaana wala bopp bu ñu fi jógee euh, laaj leen sëriñ diw bu dee ne yàkkam yàkkamtiwu ngeen bu ñu fi jógee incha allah ma gëstuwaat ko waaye loolu masala boobu awma ci awma ci maîtrise loolu day tax sax yow nit ki da wóolu danaan ah kii moom àgg na ci ragal yàlla foo xam ne bu xamul dina nga xamuma alors que kiy wax tout le di tontu lépp lu ñëw mu tontu kooku mooy bien sûr bu xamee bu fekkee mu xam noonu la doo xam tamit naan bon damay bañ di tontu saa su ne kon nag naa ne xaw ma déedéet loolu it kenn waxu ko doo xam ba pare ñu laaj la nga naan xaw ma loolu wax lu amul la waaw li daw nag lu ñu loo xam ne yow ci yow du du bàkkaar parce que xam nga bay commettre bàkkaar di wax loo xam ne amul nga xam ne yonent ma ne saa saa ba wax waxu jëw la mooy jëw mu ne mooy zikru ko axaaka bi ma yakra ñu ne ko mais bu dee nag li muy nekk li ñuy wax nekkul ci moom mu ne boobu moo gën a garaw faqat baxat baxat taw waaw lan mooy jëw yonent bi aleyhi salaatu salaam mu ne mooy tudd sa mbokk ci loo xam ne bëggu ko woon mu nekk ci moom loo xam ne bëggu ko moo tax jëw ah xam nga gaa yi bari dañ naan non man bu fi newoon ma wax ko ragaluma ko mais loolu jëw loolu mooy dëgg-dëgg jëw amul ay bu fi newoon ñeme naa ko non mbir mi mooy moom bu ko fekke woon it du ko neex nga ko fi wax nga ñëw wax ko fii foo xam ne sax nekku fi léegi bu ñu la waxee naan non man ragaluma ko jëwuma ko fen ndax bu fi toogoon it du tee a wax ko dañ naan la yow man yow lekkkatu yàpp sa mbokk nga mooy jëwkat nga ndax loolu du ci charte que ñeme nga ko ñeme woo ko ñeme lu bon lool naka la ko nit sax di di di di di di revendiquer waaye yooyu yëpp iblis moo leen taaralal taaralal nit ñi seen jëf yu ñàng yi ñuy def te te yées te bon ah Seydina Abdurrahman Abu Abdurrahman muy Seydina Abdullah yonent bi saa saa bi ko laajee loolu mu ne li gën a mu ñu ne ko mais bu dee nag la li mu wax ci jëw mooy mooy li may wax mu ngi ci moom mais bëggul ko ko bëggul woon ñu wax ko. waaw mu ne loolu mooy jëw ñu ne ko mais bu dee li muy wax newul ci moom nag ñu ne boobaa moo gën a garaaw ndax da koo duural da koo waxal loo xam ne amul kon lu gën a garaaw jëw yow nan ngay bañe naan moo damay bañ di tontu tout le temps ñu laaj la loo xam nga ne xaw ma mooy wax nga loo amul li te looloo gën garaaw waaw ah. lillahi durru abi abdirahman skay ha abdu abdurahmaan mii di man abdullah ibn umar laaj nañ ko ci diine yàlla ji lum xamul mu ne xamuma xamuma xamuma il faut nit ñi boroom xam-xam yi léeg-léeg ñu koy tàmmal seen taalibe yi surtout xamuma waaw mu ngo kon dañuy jàng kon ci histoire seydna abdullah ibn umar ak taalibeem bi kene que ñi doon ne woon umra Jairana yonent ma ne sa sam defu ko waaw te tamit mooy ne boroom xam-xam foo tollu am na lu la rëcc te ñoom am nañ ngànt mooy ne la fekk mbir mi guddi la xew waaw yeneen ci bale saa saa guddi la dem armal dem kii ñëwaat mais daal nit loo man di tollu am na lu la rëcc waaw wa qul li man yadda'i bil ilmi ma'rifatan arafta shay'an wa ghabat anka ashya'u wa qul waxal man liman yadda'i kuy wootewu lil ilmi ma'rifatan di woote ne moom wuu xam-xam moom da koo nan da moom am ci dégg-dégg gu kawe nga dégg gaay moom moom dafa jeexal téere yi ku jeexal téere yi nag moo amul waaw waaw parce que téere yi <laughs> jeexal téere yi loolu waxi woonu wolof la rek te léeg-léeg ñi ñu koy waxkat ñi ñu koy tuumaal loolu sax tuuma <laughs> du tagge <laughs> waaw ñi koy wax yal la yàlla ump ñooñu ñooy ñan sax kon fokkul waxal li man yadda'i kuy wootewu naan xam-xam moom oh xamoo xam ya ay waay moo ndar képp masala yi moo ndar képp xam-xam nee ko yow arafta shay'an lenn yow li nga xam lenn la tudd waaw waxaabat mu fàddu absenté ci yow ashyaa mbir yoo bare bare bare bare bare bare voilà sois de ça après tu avances kon ginnaaw loolu kon gis nañ loolu kon wa fawqa kulli di ilmin te nit lu ne am na lu la raw waaw moo tax yenn masala yi lay ñëw poser ko boroom xam-xam bu mag du ko xam benn taalibeem xam ko est-ce que lay léegi taalibe bi mooy sëriñ bi waa ji moom nañ ko dégrader déedéet loolu mooy wane sax ak màggam d'ailleurs